alayhi afdalu salaati wassalaam wa ma zilnaa wa naxnu bil muzdalifa wa ma bi jam aw al muzdalifa ñu ngi woon ba léegi kon ci aj gi ñëwoon nañu ba agsi bërëb bi nga xam ne lañu naan al muzdalifa ñu koy wax tamit jam gisoon nañ ñaari baat yooyu la ana lan moo ko waral lan moo waral ñu tudde ko al Muzdalifa mooy minal izdilaaf mooy at taqarrub mooy jege jege gi nga xam ne acte ya ngi fay def dalay jege yooyu yàlla am na ñu ne mooy jege gim jege al baladul te moom ci al mag makki la bokk comme ni nga xam ne lañ ko gise woon Euh, ak yeneeni wax yu ne parce que maam aadama alayhi salaam fa la jege woon sayyidatu Hawa alayhim asalaatu wassalaam ak yeneeni wax yoo xam ne gisoon nañ ko ñu ne ñenn ñi ne parce que nit ñi dañ fay dajaloo ngir mën a jóge foofu la ngir mën a dem li tegu ci aj gi jëm Mina moo tax suñu boroom doon wax wa ida afadtum min arafatin fadkuru llaha inda almashari alxaraam almashari alxaraam loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala kon ci jataay bii ñu génn euh, lañu fàtte woon lañu gisoon mooy ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a permettre jox leen digal ñu jóge Muzdalifa ci guddi gi ngir ñu jiitu ji Mina balaa raj-raj loogee am parce que buñ fa jógandoowee noonu népp am na ñoo xam ne amuñu kàttan te ci feebal yi lañ bokk wóorul raj-raj loo gi mën na leen a gaañ wala lañu ko waroon a defe duñu ko ni defe loolu nag euh, waxoon nañ bi ñuy tàmbali euh, jataayu kii bi euh, aj gi kene dinañ gis est-ce que yenn yi mën nañ mën nañu def parce que bu dee nit ñi dañoo bari te bu ñu seetloo mooy étape bi ñu jëm ci aj gi en général mooy ëpp ay moor daanaka fu moor amee li ci ëpp foofu lay amee muy ram ya ram ram aqabatu mina muy ram yu ram yatu aqabati ram yu jamratil aqaba sànni jamraay aqaba tellement nit ñi dañuy bari ba yenn bousculade yi mën nañ di ay moor léegi waxoon nañ ne est-ce que euh, buñ ñëwee ba ci biir masala yi dinañ xool est-ce que y a possibilité ñu ne léegi bon dañuy diviser xujaaj yi en deux wala en troit heure telle ba heure telle la ñii di dem ñi ci des yéen ngeen xaar bu ñu ñëwee yéen ngeen door a dem loolu affaire logisticien la ak ñiy organiser mais mooy est-ce que loolu loolu mën naa nekk waaye euh, euh, tawaaful ifaada bi ñu war a gis tamit muy tawaaful rukn muy wër gi nga xam ne mooy wër bi nekk farata bi nga xam ne mooy ponk ci aj gi nga xam ne ku ko deful ku ko deful sax aj baaxul léegi booy boobu it est-ce que on est obligé tout le temps def ko ci bésub tabaski ji mooy ci dixième jour bi bu dee ne gis nañ ne ñépp demandoo fa ci même waxtu mën na causer ay mort est-ce que y a pas ay nit ay ay ay ay bousculade ak yooyu est-ce que y possibilité ñu ne ñenn ñi yéenay dem après ñu xool beneen heure wala weneen waxtu ñu ne yéen ñeneen ñi ngeen dem comme jamra yi wala sax est-ce que y a possibilité ñu ne ñenn ñi bon waaye lool dina mettee wax gars yi loolu moom xaw ma ko koy d'accord. ñu ne la yow moom euh, tey jii ci bésu tabaski ji bu leen dem ci kaaba gi mais bàyyi leen ba suba <laughs> loolu moom xaw ma ban peuple la koy nangu <laughs> gaa yëpp koy naan waay yow mais ñii dañ ñoo yëpp non loolu moom moom kii kii ñii ñii ñii xanaa sax nga ne ma heure sàngam sax mais mu nekk ci bés bi ba léegi waaye mooy loolu euh, amaana bu dee xam-xama tegu tegu ci mbir yi nit ñi xam <laughs> amaana solution dina am waaye yooyu kon war nañ ko gis ci phase bii ñu jëm insha allahu taala kon ginnaaw bi ñu gisee yooyu te waxoon nañ la ne euh, masala bi ñu gisoon euh, ana ban waxtu la taxaw sànni rab euh, jamra yi kañ lay commencer parce que dafa am fu muy tàmbalee ak fu mu yem waaw te bés bi muy bésu tabaski li wolof yi naan bésu tabaski muy yawmu naxri bés bi nga xam ne moom lañuy loj gëléem yi te di ci rendi udhiya bés boobu en fait benn jamra rekk a ci am benn sànni jamra benn kese ci am benn kese gisoon nañu ci jataay bii weesu que ne boroom xam-xam yi dañu wute ban jour ban heure la commencé gisoon nañ ñu mel ni euh, euh, Shafi'i yi ak bila yi en tout cas euh, mooy ngiiru imaamu Ahmad ak ngiiru al imaam Shafi'i rahmatullah alayhi ma ñoom dañ ne ci fajar gi ci kii la commencé mooy xaaj bu muccoo guddi gi mooy guddik buñ nee Muzdalifa buñ nee guddik tabaski ji foofu la waxtu yu commencé sànni jamra foofu lay tàmbalee waaye nag waxtu wi ñu soppe nga def ko mooy bu jant bi génne kanta euh, al abu xanifa ak al imaamu malik rahmatullah alayhima ñoom ñu ne ci ci fajar gi lay tàmbale mooy bu fajar xaree ci la waxtu way tàmbalee waxtu sànni jamra mais nag ñu ngi sopp nga def ko ku ko def ku ko sànni après nga julli fajar dem def ko wala fajar gi xar nga dem sànni jamra ah, duñ la ne sànni woo ra waaye nag li nga def gënut li gënoon mooy nga woo bàyyi woon ba ba ni nga xamante ne nii moom la jant bi di di di génne nga door koo def mu am ñeneen ñu ne déedéet ñun d'accord ñu ci loolu affaire bi mooy ne euh, bu bu jant bi génnee kese la waaye ak yeneeni wax mu waxoon nañ la nag insha allah li gënoon a dëgër mooy affaire yi ça dépend ci ban façon nit lañuy ñuy waxal. waaw bu dee ne koo xam ne dafa bokk ci ñi faible ñi nga xam ne amuñu doole noonu te tamit raj-raj loo gi mënuñ koo supporter parce que seen condition physique ak yooyu manu leen ko ñooñu mën nañoo sànni jamra ci guddi gi comme ni sayyidatu Asma def waaw sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu gisoon nañu xadiis mu ngi saxiixayni bi mu ko defee Abdullah ibn Kaysan mawla asma radiyallahu anhuma ne ko mais ne ko mais yaa na taa mais mais asma ne yow sang bi mais man gisuma lu dul ne ñun affaire bi lëndëm na de mu ne ko mu ko ma ne la yaa bunayya asma ne ko yaa bunayya ee samas ndoom inna rasulallahi sallallahu alayhi li zom lii ma def yonent ma lay saa saa moo ko permettre jigéen ñi néew dooleeg ñooñ kon nag ñu ne woon koo xam ne moom loolooy sa sa sa kooku lool looloo gën ci moom keneen koo xamante ne dafa bokk ci ñu feebul ñi comme xale yi ñi xaw a nekk ndaw te bariwuñ kàttan te wóorul ak même bu dee mag lañ mais ñoo bokk kaa comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam yónnoon ñoom Mawlaana Ibn Abbaas ak jeunes yooyu nga xam ne Ughaylimatu bani Abdul Muttalib di ay ay jeunes yoo xam ne ci waa doomi Abdul Muttalib mooy ci sëtam yi la. mu bool ne leen ngeen teel a dem ne leen nag bu leen sànni jamra bi lu dul jant bi fenk dañ naan ñi nga xam ne ñoom lañ nekk ñoom lañ mel kaa boobu lañ ne ñoom nañu dem mooy jamono jaaja ba nga xam ne moom lañ ñëlee quitté fële ndax bu ñuy quitté euh, al masharul haram Muzdalifa di ñëw mooy jant bi génnagul comme niñ koy gise mais ñoom bala ñoo si fekk ñooñu noonu ñoom pare nañ ba jóge foofu ñooñu looloo gën ci ñoom keneen koo xam ne nag bokkoo ci lii yow li gën ci moom mooy nga def li yonent bi sallallahu alayhi wasallam def mooy nga xaar ba jant bi génn nga door koo def voilà lii rek benn division la boo xam ne bu ñu ko tegoon rek mooy ñu bari duñu fa fekkante lii rek bu ñu ko appliqué woon ñu bari duñu fa fekkante waaw loolu lu am solo léegi nag kon ñu war a continuer ñu xool ah, xadiisu seydna jaabir biñ ne woon ibn abdillah radiyallahu taala wa ardaahuma bi nga xam ne al imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri an naysaabuuri raxmatullahi alayhi moo ko soloo woon ak al abu daawud ñoo bokk nu ñu ko soloo même kii la kantaa ñoom al imaamu ibn maaja raxmatullahi ay yenn parti ak ñeneen ñu dul ñoom comme ni ñu ko tudde woon al mooy mooy bi al imaam muslim ne mooy kitaabul xaj bunt bi suraax yi mooy ñiy commenter ñiy shara sax imaam muslim ñoo ko tuddee ku mel ni ñoom al imaam an-Nawawi ñoo def bunt yi waxoon nañ la ne imaamu muslim rahmatullah alayhi téereem bi ma defu ci fenn baabu sàngam loolu moom du ko def moom kitaabu la doon bind léegi indi ay xadiis yu bari ñi so ñi ñi commentaire nag ñooy ñëw gis ne hadith yi ñoo niroo te lii la ñuy wax ñu tudde ko baabu sàngam comme ni nekkee nekk ci comme Sahih Imaamul Bukhari Sahih Imaamul Bukhari Imaamul Bukhari moo defal loolu moo def kitaab moo def baab alors que bu dee Imaam Muslim moom kitaab kese la def mooy nag baab bi euh, surah yi tuddee xajjatu nabi wala sifatu bayaanu sifatu xajjati nabi sallallahu alayhi wa sallam Imaam Muslim dana woon. mu won woon xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba mu ne woon nettali nañu suñu sëriñ di abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim ak isxaaq ibn ibrahim mooy alxamdaliyu rahmatullah alayhi gina ci isxaaq ibn rahawiya jamian ñoom ñaar ñépp an xaatimin ñu jële ci xaatim mu ne abu bakr al imaam muslim mu ne sama sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba moo wax baat yi may bëgg a wax moom moo ne xaddatanaa Xaatim ibn Ismaayil al-Madani mu ne xaddatanaa nettali nañu Xaatim ibn Abdillah di Xaatim di doomi ku ñuy Abdillah al-Madani mu kojoo woon ci Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam an Muhammadin mu jële al imaamu Jaafar di doomi Muhammad muy Jaafaru Saadiq ibn al ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma anil jamii muy Seydina Muhammad moom lañ naan Muhammad euh, non Jaafar as-Saadiq al imaamu Jaafar an abiihi mu jëlu ko ci baayam baayam mooy Muhammad Seydina Muhammad al-Baaqir muy Seydina Muhammadul Baaqir euh, di doomu Ali ibn al-Husayn ñu gënoon ko xam baayam ci Zeynul Aabidiin ñoo ah, ñooñu waxoon nañ la mooy càllale waa ahlul bayt lii ci wér bu jaaree ci yoon wi waaw ah, wa ahlu baytil mustafa jaafaru an abaihi mooy ñii mooy imaam jaafar bi lii waa kër yonent mi aleyhi salaatu lii mooy seeni càllale yu dëgër sinon rek waaye in an raawin ma yahim bu dee ne kenn ci riwaat yi jaar ci fii parce que bu dee Euh, say imam koo xam ne ab daif la jële ko ne moom moo ko jële ci ja euh, Seydina Jaafar ibn Muhammad mu jële ko ci baayam xam nga ba foofu baax na mooy à partir de naa Jaafar jëm kaw baax na mais waa bu dee ko daif koo xam ne wala mu nekk siit bu yàqu kay kooku jaxul ñuy wax waaw mooy xadiis boobu kenn du ko faale parce que amul njariñ parce que càllale ko du baax kon xadiis boobu noonu euh, kon Seydina Muhammadul Baqir mu ne daxal naa an yii kon sayyidina alimaamu jaafar jëla ko ci baayam mu ne euh, daxal naa ala jaabir ibn abdillah dañoo dugg ci sayyidina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram muy sayyidina jaabir léegi nag mu leen di nettali nag mu moo ko laajoon ne ko nettali ma man nga maa nettali sama kii aju yonent bi sallallahu mu ko doon nettali léegi ñun fi ñu yemoon mooy fi sayyidina jaabir ne woon radiyallahu anhum bu muy nettali ndax xadiis bi dafa gudd mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu agsee al Muzdalifa jóge Arafat fa salla biha al maghrib wal isha fa la jullee maghrib mooy timis wal isha ak tàkku ak eh, gée bi adaanin waahidin wa iqaamatayn ci benn noddu ak ñaari iqaam mooy benn noddu lañ noddu iqaam ñu julli timis ñu julli timis ba pare iqaamaat ñu julli lan ñu julli gee ñaari ràkka après mu ne walam yu sabbih baynahuma shay'a diggante timis ak gee yonent bi sallallahu alayhi defu ci benn naafila te gisoon nañ ci xadiisu Seydina Usaama mu ngi ci saxiix yi tamit euh, Seydina Abdullah euh, ibnu Umar dane walam wala ala isri baynahuma non seulement yonent bi alayhi salaam Euh, deful euh, naafilawul entre euh, timis ak gée waaye ma ne même après sax julliwul mooy naafilawul loolu nag waxoon nañ la ne ku mel ne al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi nee woon na moo loolu mooy ne naafilawul sur sur le champ juste après waaye amaana dafa naafila ci après ci guddi gi Euh, comme moom lim ne ñoom dañ koo sopp ñoom Shafi'i yi waaye loolu waxoon nañ la loolu yaxtaaju ilaa dalil kene naafile woon na loolu dafa dafa laaj dalil bu koy saxal man waxoon nañ la ne ñoom man nañ lañ ne moo suñu dalil mooy li ñu xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam même bu masoon a tukki witar euh, moom doonu ko woon bàyyi kon loolu waxoon nañ ne man nañoo wax loolu ne loolu dalil la waaye en tout cas fii moom zaahiru xadiis bi da ne non seulement Mawlana Ibn Umar dane de toute façon julliwul diggante eh, timis ak waaye même après julliwul dara dafa tëddi Seydina Jaabir mu ne summa tajaa bi mu jullee ba pare dafa tëddi parce que taxawaayu Arafat ba dafa metti woon journée bu chargé la woon jour boobu de Namira Urana xutba bi julli ñëw Arafat taxaw fa zawal ba timis nga dugg complètement lépp nga mu mu mu koy ñaan loolu xam nga ne lu di ba pare après nga jóge foofu Arafat dem Muzdalifa environ euh, environ euh, euh, kii la dafa sori parce que waxoon nañ Kaaba gi diggante masjidul Kaaba ba Mina sept kilomètres la entre Mina entre Mina ba Muzdalifa non entre mosquée Kaaba gi jàkka ji Kaaba gi ba Muzdalifa dix kilomètres la environ entre jàkkaay Kaaba gi ba Arafat vingt kilomètres la kon mooy presque dix kilomètres de marche ada ah, géléem ak géléem quoi te mooy moo tax bi mu ñëwee bi mu jullee ba pare mu ne summa tojaa ginnaaw gi mu daal di tëdd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xatta tala'a alfajru wa salla alfajra xiina tabayyana lahu subh bi adaanin wa iqaama nee na noonu la tëdd ba fajar geex jot mu daal di jóg julli ñaari julli rakkaay fajar bi adaanin ci benn nodd ak benn iqaama le fii waxoon nañ la ne ci la Seydina Urwa ibn Mudarris ñëwee woon radiyallahu anhu comme ni mu ñëwee ci musnadu al imaamu Ahmad ak sunanu as sunanul arbaa bi mu ñëwee ne yaa rasulallah mu ne ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bi Muzdalifa xiina yax xiina xaraja li salaati fa qultu lahu yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam at'abtu raahilati aklaltu raahilati wa at'abtu nafsi famaa taraktu min hablin illaa waqaftu alayhi fa hal lii min hajj mu ne ko man xadara salaatanaa haadaa haadihi man xadara salaatanaa haadihi wa waqafa ma'anaa wa qad waqafa qabla dhaalika bi Arafata min laylin lay min ba'da dhaalika laylan kaana aw nahaaran faqad atamma hajjahu wa qadaa tafathahu yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jullee ba pare la Seydina Urwatu na Mudarris ne eh ñëw bi laata muy julli laata laata dane fekk muy génn di julli wax nañ la ci eh, jotaay bii weesu këne boo demee ci Azad di Zadul Ma'ad al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi eh, am na lu mu fa tudd loo xam ne ak def-def la la parce que dane moom loolu Seydina Urwa bi muy ñëw di laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ko fekk ci al Haram mais loolu mooy xadiisu xadiis bi day leeral surtout boo demee ci sunanu imaamu Tirmidhi leer na fa naññ que dane damaa ñëw fekk ko mu muy waaj a julli bi muy génn ngir julli fajar te al masharul haram bu fay dem muy montagne boobu day fekk ne julli na ba pare ah mu ne ko yow ndaw yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam man de jituka min jabalay tay ci ñaari montagne tay yi mbokk Seydina Adi ibn Hatim yi moom ci mbokkam yi la moom Urwa ibn Mudarris at-Ta'i gis nañ tarjamaam fan yi radiyallahu anhu mu ne escanté naa sama gëléem gi sonal naa ko tay def fu ne comme que dafa ñëw waa retard mu ne so sonal naa sama waruwaay wi te sonal naa sama bopp gisu amul tund wu ma lu dul taxaw naa fa ba marke ne taxaw naa fa door a wàccaat parce que damay ragal bu ma ñëwee nga ne ma foofa de fu am na foo romboon dañ faa waroon a taxaw ma am problème moo tax fu ma mas a romb fu ma romb rek ci trajet bi tund wu ma gis fu xaway monticule bu ndaw ma yéeg ci taxaw ba marqué le taxaw après ma wàccaat léegi nag dama lay laaj yoneen saa saa bis que am naa aj mu ne ko képp ku fekk suñu julli jii mu julli fajar jii ñuy waaju julli wa aqaama maana xatta nadfaa mu taxaw ak ñun fii nekk ak ñun fii jamaa di Muzdalifa ba nit ñi fiy jógee waqad waqafa ba'da dhalika bi Arafa fekk avant taxawoon na Arafa moo xam bin partie ci guddi gi wala bëccëg gi kooku kat ma atamma hajja matal na ajam wa qada tafathahu ta nusuk yam waroon a def mooy at yam waroon a def bés boobu matal na ko waxoon nañ la loolu la ñuy doon gisee ne kon taxawu Arafat ci fajar gi la yem fajaru fajaru bésu tabaski bi foofu la taxawu Arafat ku ku taxawul Arafat ba ba ba taxaw ba julli jot fajar si fini yow yow sa aj baaxul waaw sa aj baaxul léegi nag nan ngaa def sa aj baaxul am na ci boroom xam-xam yi ñu naan da nga koy transformer umra te di nga ajaat ah, par force parce que c'est trop tard. c'est trop tard parce que xam nga yeneen yi ñuy wax yépp bu dee tawaaf la fekk yaa nga fa man nga koo mën nga koo rattraper tawaaful ifaada bi ñuy gis ci kanam ci bés bii nii di bésu tabaski bi ku ko deful bés boobu fekk yaa ngi Makka man nga koo def waaw te bu ñëwee foofu nañ gis euh, wutee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñaata fan la yem ñaata fan la yem waaw te bu boobaa bu dee ne affaire bi affaire u ngëneel la moom laa la doon wax tey euh, sànk ne la. Euh, bu gaa yi bu naree indi ay moor est-ce que kon du ñu pousse ñenn ñi ci beneen jour bu dee ne rek affaire nga ngëneel la mais loolu sauf que gaa duñ ko nangu waaw loolu mooy kii bi moo tax finalement euh, autorités yi réglé ak gi ni ñuy def mooy ay quotas la ñuy joxe ci dëkk yi waaw ne léegi comme que wóoru ndax bu ñu baree duñu leen mën a contenir mën nañ di ay ay ay dee yu bari ni ñuy def ay quotas waaw sinon ñi manoon a aj yi par at bu ñu bàyyi woon ñi mën a aji yépp aji mais Makka gaay duñ fa xaj ah Makka gaay ñu fa xaj <laughs> voilà kon nag affaire bi loolu la euh, bu boobaa dinañ gis loolu est-ce que euh, loolu ngëneel la wala euh, man nañ ko def beneen jour comme ci ci suba ga wala beneen jour wala sax xatta ba dul xijja gi di jeex comme li Maliki ay wax rahmatullah alayhi mais loolu dinañ ko gis en tout cas kon Seydina Umar wal wal la waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ne daal ku def lii moom kooku moom matal na ajam kon bi mu jullee nii après la def loolu Seydina Jaabir mu ne summa rakiba alqaswa ginnaaw gi mu yéeg alqaswa muy alqaswa muy gëléemam gi ñoo xam ne moom lañ gisoon boobu ba léegi Seydina Jaabir mu ngi ñuy décrire depuis le début que ne xam nañu ko mooy géléemam ngoog mu ne xatta atal mash'ar al xaraam ba ni muy agsee ci al mash'arul xaraam muy montagne boobule ba ni muy agsee ci al mash'arul xaraam euh, al mash'arul xaraam am montagne la boo xam ne euh, am na ci ci ci Muzdalifa la bokk boo jógee Muzdalifa di dem Mina boo jógee Muzdalifa di dem Mina am na nag ñu naan noo bokku ci ci frontière bi dafa nekk ci frontière entre Muzdalifa ak yoon biy dem Mina waaye li gën a dëgër mooy ci la bokk te loolu moo taxoon bi ñuy gis keroog euh, est-ce que taxaw Muzdalifa farata la gisoon nañ euh, ñoom euh, zahiriye yi rahmatullahi alayhi bakal imam Ibn ak ñi àndoon ak ñoom fi ñu tegoon ne si si si non nekk fii al-masharul haram fii Muzdalifa ku ko deful mooy ruknu la pilier la ku fi newul ba mu jeex ba guddi gi jeex yaaroo fi mooy yow amoo aj ñoom dañ ne woon parce que li suñu boroom ne fa ida afattum min arafatin bu ngeen bëbbee jóge arafat fadkurullaha inda al mash'aril haram na ngeen tudd yàlla fa al mash'arul haram loolu du ndigal amru la yonent ma sa suñu boroom a joxe ndigal ne tudd leen yàlla foofu ni mu nee bëbb leen arafat ñu xam ne kon arafat il faut ñu dem fa comme li mu waxoon ne waa Makka ñi doon wax naan ñun du ñu dem arafat parce que ñun ñooy waa ahlul bayt parce que arafat bokkul ci haram bi comme que ci alxel la ñun duñu fa dem duñu def ni yeneen arab yi quand même ñun fii la ñuy yem fi ñu gën a sori fu ñuy dem mooy al mash'arul haram Muzdalifa la ñuy yem parce que ci xaram bi la bokk suñu borom ne leen thumma afidu min haythu afada an-nas léegi nag léegi yéen léegi yéen waa Quraysh déglu leen ak ñii waman daana diina ak ñi bokkoon ak ñoom ni ñuy doxale képp koo xamante ne léegi bu aj gi ñëwati na ngeen bëgg ànd ak nit ñi yépp fa nit ñey te comme que fa la ñuy jógee ngir mën a dem al masharul haram mooy ne ca la ñuy xam ne kon nekk Arafa farata la mais masharul haram bi mu ne na ngeen fa tudd yàlla nag naka ngeen mën a waxee ne nit mën na faa bañ a jaar te dara ne wuti ah mais loolu tontoon nañ ci waxoon nañ ne de en tout cas bu dul woon euh, hadith Seydina Urwa bi euh, dañuy xam ne loolu moo doon gën a dëgër mais nag. loolu gënu la dëgër parce que xadiis boobu dafa dafa wane ne euh, loolu mooy saarif bi loolu lañ leen di wax ne leen en fait lii moo tax ñu xam ne du farata mais sinon seen wax quand même moo doon gënu dëgër wax waa jumhur fuuf waaw mais euh, parce que loolu euh, leeraloon nañ te wax xamoon nañ lan moo tax affaire bi mënu la nekk mënu la nekk que ne fa loolu ruknu la. parce que ñaari rukn yoo xam ne gis naa al imaam Ibnul Qayyim mu ne mu ne mu ne mu mu ne waaw comme julli rek comme ñaari julli comme dajale ñaari julli waaw comme ñuy dajalee ñaari julli ñoom ñaar ñépp di farata ñu bokki heure comme ça loolu it pare la mais foofu li ñuy tontu dañ naan ko mais wuute na parce que ñaari julli yi ñoom dëgg la ñoo bokk waxtu bi loolu jàpp mën nañoo dégg que ne ñoo bokk waxtu bi mais sauf ko fi ñu leen di defee benn la. fi ñu leen di defee ñaari julli yi benn la alors que yow Arafat ak ak ak Muzdalifa dañoo wute dix kilomètres de de de distance bu yonent saa salaam ne ku fekkee Arafat avant fajar di jot kooku mata ajam mat na kooku boo ko nee yow en en même temps da ngaa war a nekk Muzdalifa laata fajar di jot man la nekk loolu manu la nekk mooy manu la nekk fii nekk fële mënu la dupliquer wu. kon ci la ñuy xamee ne waxu waa jumhur moo gën a dëgër parce que euh, war bu doon ne euh, Muzdalifa dafa nekk ruknu kon doonuloon bokk ak frontière même limite Arafat limite bi nga xam ne ci temps boo ko deful mooy mooy sa affaire yàqu na nekk kon almasharul haram benn montagne la boo xam ne araab yi dañ ko doon woowe Quzh euh, mu nekk montagne bu rëy bu ne foofu suñu boroom nag moo moo ne na fa tudd yàlla waaw nangeen ngeen fa tudd yàlla indal mash'aril foofu foofale a moo tax xadiis bii nii xadiis bii nii wala Quzax walla Quzax lañ doon wax Quzax la tudd montagne bi Quzax montagne la bu ñu xam moom euh, nee euh, ku mel ni al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi dane wa huwa jabalun ma'rufun fil Muzdalifa montagne la bu ñu xam bu nekk Muzdalifa mu ne wa hadha al-hadith hujjatul fuqaha'i fi anna al-mash'ar al-haram huwa Quzh mu ne lii nii mooy Quzah ma naan Quzh Quzah mu ne lii da euh, hadith bi mooy tegtalu ar euh, fuqahaa yi wax jiñ ne masharul haram mooy Quzah mu ne wa qaala jamaahirul mufassiriina wa ahlu siyari wal hadith al masharul haram jami'u Muzdalifa mu ne kanta li ëpp ci boroom xam-xamu jumhuur mufassiruuna yi ahlu siyar mooy ñuy toppatoo wàllu siira ak waa hadith ñoom dañ ne al masharul haram mooy Muzdalifa yépp waaw ah, waaye loolu mooy lii moom day leeral na du Muzdalifa yëpp parce que bu nee mu jógee fële te fi mu nekk Muzdalifa la mu ñëw xattaa xattaa ataa ba ni muy dikkee al mashar haram dañuy xam ne kon kon nag loolu nag wute nañu parce que mënuñoo nekk benn loolu moom mënu nekk benn moom mënumaa ñu ne ma maa ngi jóge fële ba si fii te fi ma jógee fi ma jëm benn la déedéet mooy yéeg gëléem doxa doxa dox ba fii ñu ne ma yow fa nga jóge en fait yow doxoo en fait ni nga def mooy sa tànk yi nga jox dangaa delluwaat fi nga newoon ndax fii yëpp benn la mooy du benn loolu du benn léegi bi mu agsee la def mu ne fastaqbalal qibla Seydina Jaabir mu ne yonent bi aleyhi dafa jublu ak qibla bi dafa jublu qibla gi après mu def lan nee na mu daal di tudd yàlla waaw mu euh, euh, euh, fa ardafal fadla boobu laa fàtte <laughs> foofu fastaqbal mu ne summa rakibal qaswa hatta atal mashar al haram waaw ñoonu la fastaqbala al qiblata mu daal di jublu qibla bi fa da'ahu wa kabbarahu wa hallala wa wahhada mu tudd bu mooy mu mu tudd buur yàlla ñaan ko def allahu akbar def laa ilaha illa allah ah wa wahadahu mu wéetal ko mooy ah mu wéetal ko ci baat yi ñi mooy kalimatu tawxid falam yazal waaqifan nee na deñul taxaw foofu foofule xatta asfara jiddan ba ni muy leeree lool ba ni muy leeree lool fa dafa'a qabla an tatlu'a shams mu jóge foofale laata jant bi di génn laata jant bi di génn euh, euh, lii nag dafa wuteeg li nga xamante ne nii moom la kuffaar yi doon def mu yéefaru waa Màkka yi ñoom lu wuteeg lii dañ doon def moo tax euh, dañ doon wax naan ay ay ay comme li kii wax Euh, imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu ngi mu ngi ko solo mu mooy baat ba def baabu mata yudfa'u min jama baabu ci kitaabu kitaabu kitaabul xaj baabu buntu mata yudfa'u min jama buntu ngi ban ban jamono la ngay ngay jóge jama muy Muzdalifa mu haddathana Hajjaaj ibnu minhaal mu ne xajjaaj ibnu minhaal moo ko nettali mu ne qaala xaddatanaa Shu'batu mu ne ki ko nettali moom xajjaaj mooy Shu'ba an abi isxaaqa Shu'ba ibnul mooy Shu'ba euh, ibnul xajjaaj ah an abi isxaaq mu jële ci abi isxaaq mooy as-Sabi'i mu ne sami'tu Amr ibn Maymuun dégg naa Amr ibn Maymuun yaquulu mu na shahidtu Umara radiyallahu ta'ala anhu salla bi jam'in as-subha thumma waqafa fa qaala inna al-mushrikiina kaanuu laa yufiiduuna hattaa tatlu'a ash-shams wa yaquuluuna ashriq thabiir wa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaalafahum thumma afaada qabla an tatlu'a ash-shams mu ne Amr ibn Maymuun Amr ibn Maymuun bi gisoon nañu ko Amr ibn Maymun bi ñuy gis euh, euh, tarjama Seydina Omar radiyallahu anhu moo doon nettali moom moo nettali woon boo fàttale ko euh, faatu waa ji nim raye Seydina Omar moom mii moo ko doon nettali muy Amr ibn Maymun moo doon nettali ne man ci kanam laa nekkoon après ma jekki rek déggatuñ dara mu ne waaye lan moo xew ndekete benn waay al ju mooy waaje moo ñëw jam Seydina Omar radiyallahu anhu daal di daw voilà loolu moom nii moo ko nettal woon muy Amr ibn Maymun mu ne mu ne nag Seydina Omar radiyallahu anhu nee na damaa dañu dama dama ko fekke dama àndoon ak moom fekk mu doon jiite aj gi mu ne dafa julli bi jam'in as-subh dafa julli fi nga xam ne mooy jam'u mooy Muzdalifa fajar summa waqafa mu taxaw foo fële mooy ci al masharul haram fa qaala après mu ne innal mushrikiina kaanu laa yufiiduuna mu ne mushrikuuna yi de mooy yéeféru Quraysh yi yéeféru Quraysh yi kaanu laa yufiiduuna hatta tatlu'a ash-shams doonuñu woon bëbb doonuñu woon jóge fii di Muzdalifa dem mi naa lu dul jant bi dañ doon bàyyi ba jant bi fenk ñu door koo def ba pare ñu naan ashriq sabiir naan waay sa biir leeral waay mooy jant mooy dañuy taxaw taxaw bu yàgg di xaar jant bi fenk waaw comme que sabir mooy montagne bu ngand bi nga xam ne foofu la ne woon ci wet gi te bu jant bi génn day génn foofu ñu naan ashriq sabir mooy da jant bi gaaw génn leeral sabir ñu xam ne jant bi génn na ñu door a dem mu ne nag wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaalafahum dafa wuteeg ñoom ci loolu thumma afaada qabla an tatlu'a ash-shams mu daal di bëbb jóge foofule laata muy jant bi di di génn moo tax mu ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne daanaka ba muy dem asfara jiddan xatta asfara jiddan ba ni nga xam ne ci la leer leer mooy ah, loolu lii leen nag mooy waxtu fajar ci la mooy waxtu fajar ci ku ko julliwul woon jeexagul mooy leer na ne jant bi génnul ci la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daal di demee bi muy dem nag bi muy dem loolu la ci loolu la ci teg mu ne mu ne fa ardafa al fadla fa ardafa mu daldi supporter al fadla muy seydna al fadl ibn abbas moo tax mu ne wa ardafa al fadla ibn abbas gisoon nañ tarjamaam Euh, muy magu Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu keroog rek fan yi ñaata jataay wala def na juróomi jataay gisoon nañ bi ñuy gis est-ce que Arafat Arafat ku nekk Arafat dafa war a woor parce que bon yonent saa salaam kat xadiis Seydina Abu Qataada bi lim ci wax daa am solo ku fi woor Arafat day faj day day day kafaara at mi ko jiitu ak at moom ñaari at lay kafaara est-ce que kon ki ki ki aji nekk Arafat moom day woor wala déet. bi ñuy gis masala boobu gisoon nañ ne biñ ne gisoon nañ li gën a dëgër mooy ne ka fa nekk du woor te euh, euh, la nga xam ne moom la buur yàlla daldi dig ku ko woor te newoo arafa daanaka defal na lu mel noonu walla lu ko ëpp ko nekk arafa te te topp li sunna bi yonent bi salaam bàyyi foofu lam ko defe mooy wooru lool gisoon nañ keroog bi sëy naa Mawlaana Ibn Abbaas même bu dee xadiis bi bon waxoon nañ la qad rawahu al imaamu ahmad bi sanadin da'if dañ ko doon sukk dañ dañ ci doon kii rek wéttalu ko mais loolu moom du suñu dalil sinon loolu moom du dalil moom mu ne Seydina al fadlu euh, euh, ibn abbas da ko woo fekk ñu nekk Arafa benn jour euh, mu ne ko mu woo ko ne ko kaañ lekk ci lekk gum yoroon kaañ lekk mu ne ko damaa wor mu ne ko déet bul wor parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nekkoon bi nee Arafa Euh, nit ñi dañ doon werante naan est-ce que dafa wooram déet ñii naan woor naam déet suñu yaay di umul fadl yónnee ko benn kopp soow mu naan ko ñépp di gis muy alfadl boobu ibnu abbas moo doon doom ju mag moo ginoon na mag ci doom yi mawlaana al abbas ibn abdul muttalib yonent bi aleyhi salaatu di koy supporter am riwaaya boo xam ne ku ko solo al imaamu ahmad bu ma ko fàttewul bu dee sama mémoire est bonne imaamu ahmad moo ko solo mu ne fekk Seydina Usaama dañ koo laaj ne ko mais Usaama xam nga diggante Arafat ba Muzdalifa yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Usaama la supporté woon moom la tegoon ci gëléem gi mu yéegoon ñoom ñoo ànd mu jógee fi nga xamante ne nii mooy euh, Arafat ba ni ñuy agsee Muzdalifa après nag ba ñu fa àggee Seydina Usaama dañ koo laaj ne ko Usa mais yow Seydina Usaama Euh, yow euh, kan kan après bi bi nga paree kan la yonent bi aleyhi salaam daal di supporter mu ne alfadl alfadl ibn abbas ñu ne ko yow nag noo def mu ne wan talaqtu ana fii sibaaqi quraysh ala ala rijlayya ila minan yaani ila minan mu ne moom al imaam euh, Seydina al Fadl ibn no Usaama radiyallahu ta'ala anhu non non non euh, hadith boobu al imaamu muslim moo ko soloo si si imaamu muslim moo ko soloo Kurayb bu mu ne mawla ibn Abbas nee na fa qultu li Usaama kayfa fa'altum hiina asbahtum ba ma nettalee nettali bi dama ne ko yéen ata ana nan ngeen defoon bi ngeen xëyee mooy ba ngeen demee Muzdalifa nekk ba ngeen xëyee nu ngeen def mu ne qaala ra radifahu al-Fadl ibn Abbas wantalaqtu ana fi sibaaq Qurayshin ala rijlayya mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu xëyee Seydina al la moom la supporté man mu ne ko yow nag noo def mu ne ko man dama teel dem ànd ak ci ñu njëkk a dem ci waa Quraysh ak samay tànk mooy dañoo dox diggante euh, dafa dox diggante Muzdalifa ba Mina mais Muzdalifa à Mina soriwul trois kilomètres la environ léegi mooy ñu dox ko léegi moom ku ñu ko doxloo ñun ñu mer ku sa bus loolu rek jar na indi na scandale waaw xam nga ñii mooy dañ doon dox ñii dañ ñii dox ñii wari mbaam xam nga Mawlana Ibn Abbas nee na ñenn ñi ñun ñenn ñi mbaam lañ yoroon ñun Uqaylimatu bani Abdul Muttalib yi yonent bi alayhi salaam ñëw fekk ñu taxaw ci guddi gi Muzdalifa muy dóor suñu pooj yi naan leen ah yéen sama doom yi bu ngeen demee minaade bu kenn bu leen sànni jamra de fekk jant bi génnul mais am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo dox te en plus yaay sawda damay ragal ne sax dafa dox parce que euh, euh, xam nga sayyidatu Aisha nee na parce que yaay sawda moom li mu li mu tax tax bi mu joxe na moo taxoon mu laaj yonent mi alayhi salaam ne ko ba est-ce que man nga maa permettre ma teel a jóge Muzdalifa dem Mina dane parce que moom dafa ne woon koo xam ne dafa diisoon doxam dox gu dii gu yéex la amoon man damay ragal ne sax daa dox waaw waxal fii waxuma la benn femme nga ne ko saa yi de Muzdalifa nga naan ko lii danaan yow yow sa sama mbëggeel gi ma bëgg des na lii kay samay mbokk waxoon nañ ma ko waaye ma tëtëj ci rek ndekete yoo mbëggeel gi des na yow daal nga ma bëgg maa doxloo te yow booy ñëw da da ngay yéeg sa oto ne sa xeera di xeer <laughs> lu nekk nañ la ko wax <laughs> yàlla ngi moo tax boo gisee yenn gars yi def di kaas naan walla añ yi dafa seddoon di kaas dëgg la nag commission moom bu ñu la falee it defal lañ la defloo quoi yow itam xaw ma lu tax ngeen di seddal añu gaa yi mais <laughs> loolu yow warul ngaa ruus tamit di ko jooytu nag di takk ay brassard ruus ci aj gi loolu man ci wolof yi rek laa ko gisee ah. parce que dégg naa euh, doomu Cheikh Ibrahima Sakho bi rahimahullah mu doon wax ne loolu moom gaa yi dañ doon takk brassard rouge foofu wolof yi. temps Wade la woon ñuy kaas ñu ne parce que xawma añ yi dafa tardé wala bis yi am na daal yu mel noonu mu ne leen yée yéen xool leen fii dañu fee ñëw ngir aj affaire bi yàggul nañu muñ rek bu buñ demee Sénégal ñu lijjante ko mais gars yi ne dee ñoom moom waaye yow gars yi esprit révolutionnaire sont des laïcards gars yi yooyu yépp duñ la dégg mais loolu xam nga loolu c'est c'est bizarre kii nee na alfadl nee man damaa noo def mu ne man samay tànk laa doxe ah waaw sama tànk laa doxe <laughs> jóge Muzdalifa daal di dem où problème <laughs> où problème kon nee na wa ardafa alfadla mu daal di euh, supporter alfadl ibn Abbas nee na nag bi mu ko supporter mu ne wa kaana rajulan xasana sha'ri abyada wasiman mu ne nag al-Fadl ibn Abbas nag dafa newoon koo xam ne dafa newoon koo xam ne ku taaru la woon waaw xasan ash-sha'r karaw gu rafet la yoon mooy nit la ku rafet la woon waaye xar kanam bi dafa rafetoon lool mu ne fa lamma dafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi alayhi ànd moom di dem mooy dafa yéeg ci gëléem gi teg ko ci kaw waaw ah, xam nga masala boobu dañ ko fàtte woon mooy masala même Arafat Arafat xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dañ ko wax mais sama xel sax génnoon na ci mooy taxaw gi muy taxaw Arafat euh, euh, yéeg ci kaw gëléem te gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaam dafa am loo xam ne da ko doon tere mooy di torturer gëléem yi wala am na ko romboon mu yéeg ci gëléem gi di waxtaan di wax yéegu gëléem di waxtaan so ay soxlaam mu ne ko yéeg demal wala nga wàcc gëléem gi parce que da koy diisal waaw am na mooy yu mel noonu mooy léegi parce que lii moom wala nañ bàyyi beneen yoon euh, parce que euh, mooy mooy gisoon nañu arafaat yépp arafaat yépp da ko da ko yéegoon ci gëléem ci gëléem gi la ne woon ba mu fay jógee en plus après mu supporter Seydina al-Fadl ibn Abba euh, kii euh, Usaama fii nii mu supporter na al-Fadl waaw léegi nga ne ma waa léegi ah, euh, taxaw bu yàgg bii mu gëléem bi moom du ci sonnam ah, loolu xam naa ñu ko gis beneen léegi mu ne kon mu ne al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dafa newoon nit koo xam ne hasan ash-sha'n waaw ku rafetoon ku rafetoon karaw la waaye ku xar kanam gi taaru la woon léegi nag bi loolu xewee mu ne mu am ay ay kii yu fa romb mu am benn convoi benn convoi romb fa benn convoi ab ay ay ay ay ay ay ujaaj yu jigéen romb ndaw si di ko xool rek ndaw si mu ne léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam ndaw si di ko xool alfadlu gis ne ndaw saa koy xool mu koy xool xam nga lii nii moo tax fa euh, bi ñuy gis masalaam muuraay muuraay muuru muuru est-ce que da muur ba muur xar kanam <laughs> bokk na ci ci ñi doon wax naan non muur xar kanam du loolu du loolu mooy farata parce que waaye kii ndaw si bu muuroon xar kanamam nan la ko alfadlu di gise ba koy xool waaw parce que bu doon dafa defoon loolu ana naka la koy gisee nga ne ma noo ci aj gi la parce que aj gi jigéen du muur xar kanamam mais dañ naan la mais sauf que buy romb ay étranger ay étranger loolu day xëcc bu dee ne eh, eh, Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na dañ ko doon dindi buñ gisee ay nit ñuy ñëw ñu wàcc seen kii yi kon ñu ne la eh, mais lu tax kii defu ko ah bokk na ci dalilu <laughs> ñi doon wax loolu léegi mu ne kon euh, Seydina al-Fadlu mu ne fa lamma dafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam marrat bihi zu'un mu ne ay jigéen romb fa mooy convoi jigéen ñoo xam ne dañ doon aji ñoom mooy dañ doon gaaw léegi nee na euh, fa wa kii fa tafiqa al-Fadlu yanzuru ilayhinna nee na al-Fadlu ibn Abbas di leen xool nee na fa wadaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadahu ala wajhi al-fadl yonent mi alayhi salaam jël loxom teg ko ci xar kanamu al-fadl ibn abbas fa xawala al-fadl wajhahu ila ash-shiqq al-akhar yanzuru nee na bi mu defee lool say naa al-fadl xool beneen côté bi di xoolaat <laughs> nee na fa xawala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadahu min ash-shiqq al-akhar ala wajhi al-fadl yonent mi alayhi salaam jëlaat loxom bi koneen côté bi bi bi bi mu tourné di xool mu tegaat ko loxoom foofu di xar kanam gi <laughs> mu ne yasrifu wajjahu wajjahu min <laughs> mu ne no léegi am na am na ci riwaaye kii eh, <laughs> am na riwaaye bu ne kii bi yeneen saa saa am defee noonu ngir lan ngir tere ko mu xool waaw parce que alxaddu yaa <laughs> qul lil mu'minina yaghuddu waaye ñooñu mooy wane ne ñooñuy taar woon nañ xam naa <laughs> léegi <laughs> kii ne eh, eh, eh, ci riwaay imaam at bi rahmatullah alayhi sayna al abbas radiyallahu anhu bi mu gisee da ne anna nabiyya lawaa unuqal fadl yonent saa salaam dafa xëcc doq al fadlu quoi bi muy xool ndaw si bi muy xool jigéen ñooña léegi Seydina Abbas ne ko waa yonent saa salaam waa lan moo xew ba nga ba nga nar a ba nga nar a ba nga ba nga ba nga ba lem sa sa sa doq doomu doomu kii bi bokk sa doomu baay tax bi <laughs> ah ah la way taxunu xam na am ah da ngay dangay ngay da ngay sa doq kii bi <laughs> yonent saa salaam ne ko <laughs> ra'aytu shabban wa shabbatan falam amunu shaytaana alayhima parce que damaa gis ab ab jeune akub jeune bu góor ak jeune bu jigéen ñuy xoolante man nag <laughs> wóolu mooy wóolu ma seytaane seen diggante looloo tax ma def lii <laughs> waaw kon waaw loolu mooy ah loolu mooy eh, yonent bi sallallahu alayhi mooy day loolu ci njàngale yi la bokk mooy du wax rek mënoon na wax mooy njàngale am na wax mais am na jëf waaw mooy gis na lii lii dañ ciy jànge da mooy euh, nu mu tudd euh, saddu zarian waaw mooy parce que li tax mu def lool dane parce que ra'aytu shaban wa shabba waaw falam amuni shaytaana baynahuma te pourtant ci xool rek la waaye mooy la waykatu arab ba waxoon ne yii nii nit ñi minimiser xoolal gaay biñ tàmbee naan moo xool moom dara ne moo lii rek bu dañoo dem ba miin ko moo tax booy jàll ci la gën a yéesu doo ko tey waaw moo tax mbonte yépp ci ci bàkkaar bu ndaw lay commencer di xeeb bàkkaar moo taxoon waykatu arab ba ne woon mbon côté mbonte say fii lay commencer nazratun fabtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa'u waaw nee na mbir yi fii la nazratun mooy ab xool lay njëkke xam nga fii lii may wax ginuma koo xam kenn mooy gis nga kàccoor yi nii la ñuy commencer dañuy repérer nazratun ab ci xool lay tàmbalee nga xool ndaw si mu xool la ngeen mooy fabtisaamatun parce que muuñ moom mooy ubbil naa la sama xar kanam mooy man ngaa kalaam man ngaa wax ndax boo xoolee nit mu mu fas kanamam bon yaakaar naa doo ko gaaw xoolaat waaw mu ne fabtisaamatun fa kalaam fa salaamun fa salaamun ñu nuyoo mais gaay kooku jamonoom sax xawoon naa baax ki doon wax lii xanañ naan am nañu ne Shawqi la Ahmad Shawqi rahmatullah alayhi mais moom jamonoom xawoon naa baax te jamonoom yàggut man Ahmad Shawqi yi yàggut <laughs> xanaa année soixante-dix yi Shawqi wa ngi doon dundu fa salaamun fii ko fi salaamati yee lañ lay wax nga naan lan yee maan yee wuman yooyu lañuy wax yee waay yooyu lañuy wax bul wax dara mais fa salaamun amatut <laughs> bu ñu nuyoo mooy daal fexe ba wax am fa kalaamun ñu waxtaan <laughs> waaye yow ah waaw yow moom ah bii moom kii ne de après nga wax nga ne ah la la yow laa ko lal lal naa wala yu mel noonu waxu caaxaan yooyu rek gaa yi jàpp ne ak fola fa kalaamun fa salaamun fa maw'idun waaye yow foo dëkk sax ah maa ngi lay door a gis ci ci ci ci ci ci ci kii ci ci secteur bi waaw après ngeen wax mu ne man de kër bàyyi diw laa dëkk ñi gën ñàkk xel ci jigéen ñi nag ñu joxe seen numéro téléphone waaw jàpp ne mbaal nañ benn waay fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun ñu joxante rendez-vous fa liqaa'u ñu daje caaxaan jët jóg saytaane kontaan mooy yeneen ci bale sa saab lii mu def saddu zari'a la tudd moo tax ku mel ni fuqaha u maliki yi xanaa bi lay ñu ñu ñu mu bokk ci seen kii fondement kii fiqh yi même bu dee koo gis ci fuqaha yi mu ne la non saddu zaria d'accord ma ci mais même bu nee la saddu zaria d'accord ma ci moom ci boppam mu ngi doxal loo xam ne saddu zaria lu tudd waaw parce que moo xam nga yu mel nii mooy xam nga euh, yonent bi alayhi salaam dane xool bu njëkk bi lool moomoo mooy mënoo ci dara nga génn fii di dox da gis benn jigéen mu gis la nga gis ko loolu nga yëkkati saw xef gis nit ñu muy romb loolu loolu moo ko manoo ci dara mais bul toppaat sa bët di xool di xoolaat mooy euh, loolu noonu mooy ci sharia yu bari yi nga xam dañ koy tere parce que fi mu jëme la fi mu mën a yóbbi waat mooy xam nga xool boobu nit ki bu njëkk boobu nit ki du ci am bàkkaar yàlla du ko ci bindal bàkkaar parce que loolu da cee dara mais nag di ko topp mën na laa yóbbu ci bàkkaar mooy man ma yor sama kër goo xamante ne nii damaa am ay chambre yu may louer louer louer néeg loolu dagan na mais bu dee leer na ma ne kii ma koy louer ab taverne la koy def di fi jaay sàngara dañ naan la yow moom louer ko kii dafa xaram parce que saddu zarian la mooy du louer moo xaram mais nag boo ko louer kii la mu ciy def loolu mooy xaram te bu boobaa moo tax du baax fii moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam waaye itam nga gis <laughs> mooy tentation fu ne lay am xatta aj gi gis nga <laughs> te tamit moo tax fii maasum maasum mooy yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam nga euh, euh, al-Fadl ibn bokk ci saxaaba yi gën a taxaw ak yonent mi aleyhi salaatu salaam bàyyam mooy mawlaana al-Abbaas ibn Abdul Muttalib teewul te ci aj lañ nekk waaw ci aj lañ nekk ci fii nga xamante ne nii mooy al masharul fii lañ jóge nga xam ne tudd yàlla la bërëbu tudd yàlla la ndax suñu borom moo ne fadkurullaha inda al masjid al al masharil Jaabir wax na ni ñu koy tudde waaw fa halla la mooy mu def yooyu daldi def laa ilaa kabbarahu allahu akbar wa hallalahu laa ilaha illa allah wa wahdahu laa ilaha illa allah wahdahu mooy wahdahu laa sharika la te am na lenn mooy yonent mi alayhi salaatu salaam ba fii da doon talbiya da doon talbiya da doon talbiya ba ni muy sànnee jamra yi da doon talbiya moo tax al imaamul Buxaari mu ne rahmatullah aley baabu talbiyati wa takbiiri gadaata nahri xiina yarmil jamra wal irtidaaf fi sayr mu ne buntu talbiya mooy talbiya mooy labbayk allahumma labbayk labbayk laa shariika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa shariika lak loolu ak lan at takbiir mooy di wax allahu akbar xadaatan naxri ca subay bés ba nga xam ne mooy bésu tabaski ba ñuy loje géléem yi xiina jamono ja nga xam ne yarmil jamra la ñuy sànni jamra ya wal irtidaafi ak supporter fi sayri mooy yéeg waruwaay supporter nit loolu dinañ gis parce que masala bii dañu bëgg ñu bàyyi ko bii di ñëw mais dinañ gis ne tamit lii yonent ma lay saa saam def nga xam ne fu muy jóge supporter kenn loolu it ñun dañ cee war a jànge ne bu ñoree suñu oto yi di dem benn bërëb am ñoo xam ne ñoo bokk fañ jëm wala dinañ jëm côté yooyu te ci ay mbokki jullit même bu nee nit la nii rek nga xam ne kii moo mais mu nekk correct quoi wala mu wóor parce que jamono ji tamit demee na noo xam daanaka koo xamul doo ko yóbbu parce que wóor loolu moom moom bu boobaa nag da tëj foofu parce que di ut fadila ba problème di la fekk moom déedéet même koo xam ne xam nga leen nga rombu leen yor sa oto mais wala yow fa mu jëm xam nga ne fa nga jëm mais nee ko man de war naa faa dem bu dee dina la arranger nga xaar dans trente minutes te oto laa yor ñu mën a àndaale. loolu yëpp dañ koy jànge fii le fait que moo tax mu ne wal irtidaaf le fait ngay supporter kooku loolu benn nit nga waroon a yor bu def cette place laa yor man man naa jël bu ma ci génnee sama bopp si personne yeneen. bu dee ne man sama oto sama njaboot du ko feesal ak yooyu mooy yooyu yu am solo la yu ñu war a jële fii mu ne euh, Mawlaana Seydina Ibnu Abbaas mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ardafa al-fadla fa axbara al-fadlu annahu lam yazal yulabbi hatta rama al-jamra Seydina euh, Mawlaana Ibnu Abbaas mu ne Yonent bi alayhi salaam dafa supporté al-Fadlu ibnu Abbaas nee na Seydina al-Fadlu moo ma wax man Ibnu Abbaas nee ma yonent bi aleyhi salaatu salaam deñul di talbiya ba na muy sànnee yi moo tax fii nii yépp dañ doon ah da talbiya comme ñi nga xam ne ba mu jógee Arafat tamit da doon talbiya moo tax xadiis bi ci tegu di mu teg ci suuf dane an ibn Abbaas mu ne radiyallahu anhuma anna Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma kaana ridfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min Arafata ila al al-fadla min al-Muzdalifati Mina qaala fa kilaahumaa qaala lam yazal nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yulabbi hatta rama jamratal aqaba Seydina Usaama na ko noon Seydina al-Fadl ibn Abbaas ku ci nekk nee na yonent bi alayhi salaam dañul woon di talbiya ba kera mooy kon parce que Seydina Usaama fenn la ko xamee mooy distance ba mu ko supporté woon mooy diggante Arafat Muzdalifa nee na da doon talbiya parce que loolu xam nga mas'alaam talbiya jeexaloon nañu jeexaloon nañ ko kañ lay commencé fan lay yem ca armal ba ca Dal Xulayfa wala ku ku jóge Yaman yalam lam ña jóge Sham Juhfa ña jóge Qarnul Manazil waa Najd waa Iraq zaatu Iraq loolu lépp gisoon nañ ko mooy foofu sa miiqat ngay commencé di talbiya ba ni ngay accès ci al masjidul haram nga arrêté boo duggee ba tawaaf ba pare boo paree ba def sans yog yooyu da ngay reprendre ak talbiya bi moo xuñ la nag mooy boo sonnee nga noppi bien sûr mais fi muy arrêté même Arafat ak yooyu yëpp nit ki day man nay talbiya day talbiya fi muy arrêté waxoon nañ la ñenn ñi dañ ne mooy balaa sànni jamra yi juste lay arrêté am ñu ne buy sànni ba pare comme daal imaamu Ahmad waxoon buy sànni day talbiya waale ba pare mais ta sànni bi dinañ gis ne am na lu muy wax. léegi kon mooy lool pour wane ne kon talbiya bi da doon continuer ah. léegi kon ba mu tuddee yàlla foofule laa ilaha illallah. kon wa mooy mooy almasharul haram kon loolu lañ fay def mooy da nga fay tudd buur yàlla fadkurullaha inda almasharil haram mooy lan mooy ne allahu akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir loolu ngay wax léegi nag buñ delluwaatee fii ñu àgg mooy xoolal foofu la mooy liñ doon wax mooy jamono la joo xam dañ fa fu ñu tudd yàlla léegi di continuer ngir dem ci beneen jaamu yàlla teewul tentation yu mel nii am waaw pour walla ne mooy ne yooyu fu ne la ama ah moo tax nit mën naa dem jàkka sax gis ko yoo xam ne yu xaram la tentation xatta jàkka yi da nga ko fay fekk looloo taxoon <laughs> looloo taxoon Sayyidatu Aisha radiyallahu anha am na suñu jigéen ñi moom bu leen yoneen saa sallam gisoon dina leen tere dem jàkk waaw bu leen doon gis di leen tere looloo taxoon Bilaal ne woon Bilaal ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maa nekk bon ne yonent salaam Seydina ibn Umar ne radiyallahu anhu maa yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laa tamna'u imaa Allahi masaajid Allah nee na bu leen tere jàkkaay yàlla yi jigéen mooy jaamu yàlla yu jigéen yi Seydina Bilaal ne ko ibnu abdi doom ji wallaahi la nam na un na la nam na un na wallaahi des na leen tere ñii nga xam ne dañuy fitnaalaate di dem ci mu mere ko <laughs> Saalim nee na waa yow <laughs> saa bàyyi de wax na wax na ko wax joo xam ne keroog laa ma sa dégg mu wax wax ju gu ñànge noonu <laughs> waaw ah, ndax moom ñu naan mu naan maa ngi la naan yeneen saa salaam nee na bu leen ko tere ngeen nan lañ leen koy tere <laughs> waaw mooy te pourtant moom li doon wax ak li sayyidatu Aisha radiyallahu naa doon wax daanaka benn la sauf que ton yi ñoo bokkul moo tax <laughs> dëgg yi dëgg tamit daa am nuñ koy waxee <laughs> man nga am dëgg am noo ko waxee ba ñu jàpp ne yaa tooñ waaw ñu teg la daan ndekete yaa am dëgg keneen ñëw wax la même chose mais ci ay teggi nag neneen moom ñun ñu jox ko ñu ne ko yaa gagné bi yow nga nekk ca ginnaaw kaso ba di mer naan pourtant ñoo bokk lu ñu wax nga ne non non bokkul leen leen wax kon tentation fépp lay am moo tax nit ki dafa war a nekk ci muraqaba di ba fuglu boppam di bàyyi xel xam ne jamonoy jaamu yàlla yi iblis mën na ko faa fekk pour wan ne iblis du bàyyi fenn fu mu mën a yàqale jaam bi dina ko yàqal xoolal affaire bi mooy mbir mi moo euh, mooy fi ñu nekk. jóge Muzdalifa fi nga xam ne mooy bërëb bi ñuy jegee yàlla al izdilaaf at taqarrubu ila Allah jege yàlla noonu la Muzdalifa loolu lay tekki bokk na ci li muy tekki mooy bërëbu jege yàlla lañ jóge ci gëreemu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga toog yonent sallallahu nekk sa kanam <laughs> Iblis ñëw di la tànte di la xolloo ba yonent sallallahu alayhi wasallam ne wóoluwuma waaye tamit loolu day wan mooy àggul ci loolu moo tax mu ne comme que saddu zaria la moo tax mu ne ko ah boo gisee Abbas ma def nii sama yow sama baay tax ma def nii alfadl xëcc boppam bi nii jël sama loxo bi teg ko ci xar kanam mooy damaa gis shaabatan wa shaaban wa shaaba te wóoluwuma seytaane ci seen diggante moo tax kenn du wóolu seytaane naan non man moom garaawul wax way noonu man moom ma wéetoon ak fukki jigéen nit sama yoon newu ci man moom déedéet yow dangaa yow dangay wax lu la neex rek xamoo loolu loolu nit du ko ñaan kon nag mu ne mu ne kon Seydina Jaabir ba léegi ibn Abdillah ah, radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne nag ginnaaw loolu ginnaaw loolu euh, parce que nag walla xatta ata batna muhassir ba ni muy agsee batna muhassir xam naa fii lañuy yem parce que batna muhassir euh, batna muhassir yàgg nañ koo gis mais yàgg na dafa laaju ab ab ab ab rappel euh, aw xur la wu nekk diggante Muzdalifa ak Mina ah te foofu li tax ñu tudde ko muhassir mooy fi nga xam ne parce que euh, gisoon nañ te lii ca début siira bala bokkoon na li ñu doon wax ne xisaab Abraha bi wéru Abraha góojam damay toji Kaaba sa baay manu koo toj sa manu koo toj loolu gaa yi way mooy xisab Abraha bi ci xisa bi noonu ñu naan Abraha boo demee ci kutubu siyar yi ñu koy nettali waxoon nañ la wérul waaye am na lu ko doon dëgëral te bokkoon na ci boo fàttale mooy nettali bii ak nettali bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu waxoon ne bi ñu doon dem Hudaybiya ah pas Hudaybiya fathu Makka wala umratu umratul qada yonent bi alayhi salaatu salaam da bi mu àjjee batnu muhassir dafa dafa rëppatal mooy dafa gën gaawal giléem gi nu dawe waaw biñ ko laajee mu ne fii nii foofu fii mooy fi nga xam ne xubi haythu xubisatil fiil mooy fi nga xam ne fi la ñu tëjoon ñay yi mënuñu war a dépasser fii dem ci Kaaba gi looloo dëgëral xisaab Abraha bi ah, mais sinon burul woon <laughs> loolu mooy xes boobu du dëgër moo taxit bon wax leen bu leen neexee ah Abraha foo jëma waaye <laughs> mooy bon way bi yéen ko way yéen wolof ak wax ji mais cosaanu xissa bi mooy am na parce que te xadis mu ngi ci saxiix yi liy yonent bi alei saatu salaam ne parce que fii la ñu tëjoon al fiil mooy ñay yi mënuñu woon dépasser foofu foofu mooy bat nu muhassir parce que foofu mooy aayat aaya al fiil foofu la ñayyeen ñàkk a mën a continuer bañ fa ñëwee dañoo sonn mënatuñoo continuer dem Makka fa lañ yem léegi euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam nag le fet que foofu euh, euh, la yemoon la ñayye yemoon te lool après fa la mbugale gaa àndoon ak Abraha ak ñooñu moo tax fa xarraka xalila mu daldi gën a yëngal gëléem gi ngir mu daw lu gën a gaaw waaw te loolu gisoon nañ ne mooy sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu ja masoon a jaar ci bërëb boo xam ne bërëb la bu suñu boroom mbugale woon ay nit hein doonu fa woon taxawaalu de wala di dox di xool di selfie comme bu doon tey déedéet gisoon nañ Tabuk bi ñuy dem Tabuk ci yoon bi jaaroon nañ ci diyaaru Samud bañ fa jaaree saxaaba yi di fa dugg dane bu leen fa dugg illaa ngeen nekk baakii na aw ngeen di jooy wala ngeen di jooy jooylu na ngeen gaaw ngeen robb laa tadxulu fii diyaari alladhina zalamu anfusahum waaw bu leen dugg ci këru ñi nga xamante ne nii dañoo tooñ seen bopp te bam fay jaar dafa muuroon xar kanam ngi daa gaawal daal di jóge foofu te loolu gis nañ ko ci bërëb yu bari ci boo fàttale ko jamono jooju gisoon nañu masalaam tourisme bokk na ci masala yiñ gisoon ci bi ñuy gis ghazwatu Tabuk biñ jeexalee bay gis masala yi mooy léegi man est ce que man dem fi nga xam ne fa lañ bugale woon Firawna ma fay tourisme loolu dagan na am daganu waaw wala ma ne man dëkk yi comme euh, liñ euh, wane woon ne waa Samut seen kër yi fële ca Arabie saoudite est-ce que man am naa droit ñu ne dañ koo réba réhabilité xaw ma ba waa UNESCO def ko patrimoine mondial est-ce que man am naa droit euh, dem vacances foofu dem ci diyaaru Samud di woon naa naaqatullaayi fii la woon ba selfie fa sax wa deful ko def ko ci Facebook beeg wala yooyu wala daal di fa bëggee daal di wane ne man kontaan naa est-ce que loolu gisoon nañ tourisme googu gisoon nañ masala googu waaw gisoon nañ loolu nag ci fii la mooy mooy la même chose ici que li def fii mooy bi mu rombee fii nga xam ne ña ñëwoon ne dañuy toj ci kaaba gi fii lañ fii lañ leen arrêté woon mbugal leen fii yeneen bi alayhi salaatu salaam dafa gaawal li nga xam ne mooy gëléemam léegi nag euh, bu dee léegi nan nga ne ma man nan laa koy defee bu dee ñu ne la bu dee xam nga emplacement bi euh, c'est euh, indiqué nañ ko yow bu ma bu dee damaa luyee luye ak euh, non damay supposer rek ah parce que man xaw ma nu mu fay demee ma luye benn oto bu bu ma yóbbu diggante parce que bon loolu diggante Muzdalifa ak Mina bu boobaa man maanaam chauffeur bi boo ñëwee ba fii xawal accélérer tuuti waaw léegi bu dee man car bi ma tombé comme li ñu waxoon keroog ab sénégalais koy dawal te léeg-léeg tem nga wax leen ñu la duñ la wuyu sax wala ñu ñu xool la jéppi la xool la xoolub jéppi wala yow lu ciy sayoon ni may dawale tee ngaa toog rek jànni la bu boobaa yow nga fas yéene ci sa xol ne man de bu doon maa yor bi doon naa gaaw tuuti bu boobaa yàq ko def ka fa gaaw yéen a yem waaw yéen a yem fa xarraka qalilan léegi nag mooy euh, euh, bërëb yi ñu mbugal ay nit yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon da ko doon moytu te da doon moytuloo nit ñi foofale moo tax mu ne woon ci xadiis Mawlaana Ibn Umar boobale ñu gisoon ci Tabuk euh, bu leen bu ko defee li leen dal bañ leen a dal parce que insouciance ga ñoom ñu weddi yàlla jàpp na yii moom dara loolu loolu la doon bañ te loolu yi dañ ciy gisee ne kon bërëbu mbugal yi ñu mbugale nit ñi yi ñu masoon a mbugal ay nit di ko moytu wala boo fa gaaw jaaree nga gaaw loolu mooy sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag dañu yëm nii parce que waxtu wi jot na ci kon ñu ngi ci xadiisu Seydina Jaabir kon tey agsi nañ fan jóge nañu Muzdalifa ah ñu ngi fi nga xamante ne ci yoon bi di jëm Mina ngir jamratul aqaba dinañ xool Mina jamra boobu exactement fan la nekk est-ce que jamra bi ci Mina la nekk wala ci Makka la nekk wala bokkul ci Makka nii bokkul ci Mina loolu it dinañ ko gis muy jamratul Aqaba parce que jamaraat yi ci tegu muy ñetti yi nga xam ne bii dañuy bokk ak yeneen ñaar yooyu du pour tey du pour bésu tabaski yooyu dinañu ko gis après bii di ñëw it insha allah buñ gisee loolu dinañu gis masalaay lan mooy àttee jamratul Aqaba mooy sànni jamra lan mooy àtteem est-ce que ponk la man bu bu ma ñëwee ne mais man sànniwu ma sax bon taaluma yooyu quoi foofu day bari ay bousculade bon man moom j'ai projet projets quoi bëgguma léegi man du ma fa dem ah. ma toog ma jóge fële Masharul dem dem dem sama hôtel toog waaw kooku wala wala ma ñëw rek ne bon man daal li may def pour ne pas perdre temps ma jël set yépp xëpp ko ci biir. tëmbal sànni lépp ci biir jamra gi d'un coup set xeer yi ma jël ma tànn samay set xeer au lieu ma jël par benn di sànni ma jëlandoo yëpp ne ko ci xëlëb wàññeeku ko est ce que kooku dañ naan ko eh, eh, eh, rut yow demal utiwaati xeer est ce que lañ koy wax wala boog dañ naan bon set la sànni na ko ah, c'est bon waaw bu ñu xamee àtteem bu boobaa la ñuy xam est kon li mu def garaaw naam garaawul parce que ku ne waajib la. te wax nañ la ak ji lépp luñ la ne waajib la dafa war boo ko bàyyee da ngay tuur deret mooy da ngay rendi dara buñ la nee lu ñu sopp la mooy dara newu ci buñ la nee ruknu la ponk la mooy ku ko bàyyi sa ay yàqu na waaw loolu nag nañ gis masala yooyu ana lan moo ci waxu boroom xam-xam yi ak lan moo ciy wute yi ak ana lan moo ci gin a dëgër insha allah bu ñu paree foofu ba léegi ñu continuer ñu ngi ci kon ah jour bés li wolof yi naan bésu tabaski